qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ataa'anii faqad ataa'a Allah wa man asaanii faqad asaa Allah wa man yuti'i al-amiira faqad ataa'anii wa man ya'si al-amiira faqad asaanii muttafaqun alayhi qaala al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahu Allahu ta'aala mu ñëw ci bunt bi nga xam ne moom lañu toll ba ba léegi muy tool muy muy muy garab gi ci toolu ñun ñu selli ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum muy chapitre numéro quatre-vingts di juróom ñetteelu fukk bi muy baabu wujubi taati wulaati al-amri fi gayri maasiyatin wa tahrimi taatihim fi maasiya ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna xadis bi ñu mu jëwoon gis moo doon xadis numéro six cent soixante-dix muy juróom benn téeméer ak juróom ñaar fukk mu ne waan abdillahi ibni mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam innahaa satakuunu ba'dii atharatun wa umuurun tunkiruunahaa tey nag ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis numéro six cent soixante onze mu ne wa an Abii Hurayra mu ngi koy jële ci sayyidinaa wa mawlaanaa ad-Dawsi Abuu Hurayra xaafidu saxaaba alayhim ridwaanullaah mu ne waan abi hurayra mu ngi jële ci saydina abu hurayrata radiyallahu anhu annahu qaal mu ne neena qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam de neena man ataani képp ku ma topp faqad ataa allah kooku de topp na yàlla tabaraka wa taala wa man asaani képp nag koo xamante ne ni daf ma moy faqad asa llah kookee na ko leer ne moom mooy na boroom bi tabaraka wa taala wa man yuti l amir mu ne képp nag koo xamante ne topp na ki nga xam ne moom lañ def mu jiite leen ki nga xam ne moom la def muy amir bi moo leen jiite kookee de faqad ataani dëgg-dëgg na ko leer de topp na ma man rasulu rabbil alamin alayhi afdalu lsalati wassalam wa man ya'si l amir waaye képp ku mooy ki nga xam ne mooy njiit bi faqad dëgg dëgg asaani kooku de dëgg dëgg daal dina may mooy mun a xadiis bi de muttafaqun alayhi mooy al imaamu al xaafidu al noonu al imaamu muslimu abul xuseyn rahmatullahi alayhima solo nañu ko laaj bu njëkk di njàngat bu njëkk nag mooy laaj bi mooy ko solo ñu ne leen seen sëriñ bi al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alayhi jiitu woon na leen ci naka noonu solo na ko seen mbokku taalibe al imaamu abu daawud naka noonu al imaamu nasaa'i ak al imaamu ibn maaja rahmatullahi ala al jamii al imaamu al buxaari rahimahullahu taala moom mu ko indi ci ñaari bërëb la ko indi mooy lante na ko indi indi na ko fi nga xamante ne ni mooy kitaabul jihaad wa siyar baabun yuqaatilu yuqaatalu waraa al imaami wa foofu la ko njëkk a indee moom baabun yuqaatalu min waraa al imaami wa yuttaqaa bih al imaam daal na koy nga xamante ne nii mooy ci kitaabul indi na ko foofee baabu qawlillahi ati'u allah wa ati'u rasul kon nag buñ jëlee bi ci bu njëkk bi la ñuy jël ndax boobu noonu moo gën a daa am leneen lu ci yeneen ci bi alayhi salatu wassalam yokk te yokk boobu amul ci fi nga xam ne moom la ko ndi ci kitaabul ahkam loolu yëpp day njariñ ndax dinañu ëndil li nga xamante ne nii mooy la al imam al hafiz an-nawawi daal di indi ci Riyaad bi fii rahimahullah waaye dinañu indil yeneen njariñ kon nag al imaamul Buxaari ci kitaabul jihaad wa siyar mu ne haddasanaa Abul Yaman mu ne ki ñu nettali mooy Abul Yaman nga al-Hakam ibn Naafi' al-Bahraani Abul Yaman rahimahullahu ta'aala al-Himsi qaala mu ne axbaranaa Shu'ayb mu ne ki ñu xabaare mooy Shu'ayb di Shu'ayb ibn Abi Hamza diinaar al-Qurashi al-Umawi mawlaahum Abu Bishr al-Himsi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne nee na haddathanaa Abu Zinaad mu nekk leen nettali mooy Abu Zinaad di Abdullah ibn Zakwaan al-Qurashi Abu Abdirrahmaan al-Madani rahimahullahu ta'aala anna al-A'raj haddathahu kaana al-A'raj di Abdirrahmaan ibn Hurmuz ibn Kaysaan al-A'raj Abu Dawud ñi ne Abu Hazim ñi ne Abu Muhammad al-Madani waaye mujj gi mu ne woon Misr rahimahullahu ta'ala moom de moo ko nettali annahu kana moom de sami'a daal dinay dégg Aba Hurayra di Seydina Abu Hurayra te di gënoon siiw ji turam ni Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa bi haadha al-isnaad mu ne te ci càllale bi lii la wax mu ne man ata mu ne Abu Hurayra mu ne ah man ata'ani faqad ata'a Allah mooy dëgg-dëgg léegi nga ne mais ah, Seydina Abu Hurayra kum ko jële ndax mbir mi daan annahu sami'a Aba Hurayrata radiyallahu anhu wa bi hadha al-isnad man ata'ani mooy Abu Hurayra di nettali jële ci Yonent bi alayhi salatu wassalam ndax mbir mi ni mu demee mooy xadis bi al imaamul Buxaari daf koo daa njëkk a indi laata xadis bi dafa am lu mu njëkk indi léegi nag mu indi ci tuuti mooy parce que moo loolu la doon tàmbalee xadis yooyee mooy lan mooy ab kay la woon boo xamante ne moom mooy mooy comme bi kii bindoon euh, rakku xam ibnu Munabbih voilà moom bi mu jëlee woon ci moom moom moom moom. <laughs> <laughs> doon tàmbalee loolu lool la dafa tàmbalee ne kitaabul jihaad jihaadi wa siyar après nag mu andi foofu ne haddathana Abul Yaman mooy même càllale biñ am fii qaala mu ne haddathana mu ne qaala akhbarana Shu'ayb qaala haddathana Abu Zinad anna al-A'raj haddathahu annahu sami'a Aba Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul nahnu al-aaxiruun as-saabiquun après nag mu indi càllale wële nag ne wa bi haadha al-isnaad man ataa'anii mu ne mooy kon dégg na ab Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu foofu dane dégg na Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu naan nahnu al-aaxiruun as-saabiquun mooy que ne ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo mujj ñëw ci jamono. muy xeetam moom alayhi salatu wassalam mais ak saabiquuna ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy imaamu xeet yi ñooy ñi nga xam ne yawmal qiyaam ñooy ñi njëkk a dugg aljana ñoom ñi nga xamante ne ñooy xeetu sayyidina Muhammad alayhi afdalu salatu wassalam kon nag mu ngi noonu ba pare moo tax xeet yëpp ci ginnaawam la ñuy topp loolu mooy al awwaluuna as-saab al aaxiruuna ñoo mujjee ñëw ci jamono waaye as na ñoo raw kon nag mu ngi noonu kon nag mu ngi nii nii euh, euh, euh, léegi loolu nag la kii di wax nii ne moom moo tax mu ne wa bi hadha al isnaad voilà kon nag mu ngi noonee mu ne kon man ataani kon buñ ñëwaatee ci fi ñu ne woon ci suñu xadiis nii mu ne kon wa bi hada lisnab mu ne anna al-A'raj haddathahu moo nettali Abu Zinad rahmatullahi ala al-jami' annahu sami'a kene moom de dégg na Aba Hurayrata radiyallahu anhu mu dégg Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu wa bi hada lisnad mooy dégg na Yonent bi alayhi salaatu wa salaam de wax mu naan man ata'ani képp ku ma topp faqad ata'a Allah topp na yàlla taala mu kawe mi wa man asaani te képp koo xamante ne nii mooy nga ma de faqad asalla kooku de daal dinay mooy borom bi tabaraka wa taala wa man yuti'il amir képp koo xam ne topp na ka nga xam ne mooy jiitam faqad ata'ani dëgg-dëgg daal dinay topp topp na ma wa man ya'sil amir képp koo xam ne dafa moy ki nga xam ne moom la borom bi def mu jiite ko faqad dëgg-dëgg kooko góor ak jigéen a ci yem faqad asaani kooko de daal na may mooy wa innamal imaamu junna voilà lii nii la ci yokk loo xam ne ñëwul lu andiwu ko fële wa innamal imaamu junna mu ne ki nga xam ne mooy imaam bi mooy ki nga xam ne mooy njiitu julli ji jiite leen kooku junna mooy ab protection la loo xam ne day dox diggante noon yi ak ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ndax moo war di administrer li nga xamante ne nii mooy réewum jullit baaxul la moom la war mu daal leen koy fenqal bala moo agsi ba pare waaye biir nit ñi citoyens yi ak ñi nga xamante ne nii ñooy jullit ñi seen biir moom mooy ki nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di koy gàll muy aar ñenn ñi contre ayu ñeneen ñi voilà loolu mu ngi mel ni egg foo xamante ne nii mu jëlee ci misaal foo xamante ne daa bari ay agresseur ñoo xamante ne ni ay addu kalpe njiitu réew mi la war l'insécurité boobee ñàkk goo googee ci loosam la ko yàlla teg mu daal di aar ñi nga xamante ne ñooy al abriya al athar ñi nga xam ne dañoo sell defuñu dara am ñoo xam ne ñoo leen di dogaale di nangu seen alal yi moom la war mu daal di taxaw ci loole ba ni nga xamante ne nii moom moomee noonee lay delloowe li nga xam ne mooy tooñaange yoo yële waaye aar sax ba loolee doodul dal di jóge ci ñenn ñi dem ci ñenn ñi moo daal li àlla yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi mu ne wa innama al imaamu junna dëgg-dëgg imam bi de protecteur la mooy comme protection la borom bi da ko teg ngir muy fenqal kon ñenn ñi li nga xam ne mooy ayu ñeneen ñi waaye noon yi nga xamante ne nii ñooy noon l'islam yi mu daal di fenq ba nga xamante ne seen wu ay du dal ci jullit ñi radiyallahu ta'ala anhum wa mu ne yuqaatalu ba mu demee noonu nag nekk ci nga xam ne mooy aar nit ñi di aar ñi nga xamante ne mooy ay wi jóge feneen kon nag yuqaatalu min wara'i jullit bu nekk te xamante ne charte xare yow dafa gàllu ci yow mat na ci yow dafa war moo tax yuqaatalu dañooy xeex min i ci ginnaaw imaam boobale wa yuttaqa bi waaye buñ amee ay lor yu ñu nar a dal man nañoo dem ci moom mu daal di ñu koy fegal ndax moom mooy ki nga xamante ne mooy fi a comme ni nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal ñu woon wax bi nga xamante ne nii mooy bi nga xamante ne nii ci la borom tabaaraka wa taala doon wax ci suuratu tawba doon wax naan ñi nga xamante ni nii ñoom da da bi mu bi mu moom ne ne nga xamante ne Euh, amu ngeen droit bu ngeen dajee euh, tàmbali aaya bi moom moo mëri ci nii mooy ñi nga xamante ne mooy mooy alfiraaru euh, di xare di di di daw bésub xare mooy xare am yow ak entre ñi nga xamante ne ñooy jullit yi ak ñi nga xamante ne ñooy yéeféer yi ngay ngay daw loolee nag mooy dafa nekk bàkkaar bu ba mu des suñu borom ne ba mu des koo xamante ne day daw laqatu ji ci koo xamante ne nii moom fi yàlla mooy mbooloo moo xamante ne nii mooy eh, eh, day dem ngir laqatu ngir dina am doole ñëwaat kooku mooy ki nga xamante ne nii mooy ki am droit daal di def loole yonent bi alayhi salaatu wassalaam sinon boo ko deful yow eh, da ngay nekk ci koo xamante ne nii aji bakkar kat mooy ci kabaa'ir yi la bokk moom la doon wax ca taw tawba li nga xamante ne nii moo tax wala lanfaal voilà mooy ni euh, euh, euh, ni aaya bi tàmbalee muumur ci instant bii mooy li nga xamante ne nii looloo tax nga xamante ne yaa ayyuhal ladina amanu la war tàmbale la tàmbalee waaw <laughs> waaw <laughs> waaw loolu loolu la waroon a ko waaye aay bi ci na waaye loolu lay wax day tere ñi nga xamante ne nii ñooy nekk ci toolu xare di daal di daw ñi nga xamante ne nii moom moom moom mooy mooy di daw ci toolu xare bi di daw yéeféer yi lu dul ne daal daw di changer position dem feneen wala mu dem laqatu ji ñoo xam ne dañ leen di yokk doole loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon comme la mu waxoon ñoom ñoom ñoom ibnu umara radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma keroog bi nga xamante ne nii ci lañu jóge fi nga xamante ne mooy ghazwatu ghazwatu Muuta nga xamante ne nii ñenn ñi moom mbir mi daa taroon ci ñoom ñu daal di ñëw ñu daal di ñëw nag daal di jàpp ne lool daal mooy mbir mi daal ah loolu moom lu yéeme la bañ jógee fee teele ñëw ci xare bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen ne yéen déedéet déen nekku ngeen ñi nga xam ne yéen a daw de yéen yi nga xam ne da di dellu ngir delluwaat ci gina am doole ndax ana fi'atun li kulli mu'min man maay ki nga xam ne moom lay daw si làqu képp koo xamante ne nii mooy borom way ngëm yàlla la tabaaraka wa taala kon nag mu ngi noonee kon nag njiit bi nga xamante ne moo fi newal yonent bi alayhi salatu wassalam kookee ne eh, moom loolu mooy li nga xamante ne moom lay taxawu moo tax yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi moo tax mu ne yuttaqa bi fa inna am fa in amara léegi na njiit boobee bu dee dafa digle bi taqwallah li nga xam ne mooy ragal yàlla tabaraka wa taala wa adala te mu jub te la nga xam ne mooy ña mu jiite mu jub ci ñoom fa inna lahu bi dhalika ajra loolee dina ci amuk pay wa in qaala bi ghayri waaye bés bu diglee lu wuteek lu ak njub fa inna alayhi min mooy dina am lu ak diyen bu mu jële ci digleen bu yées boobee nga xam ne àndul ak sharia àndul ak nam na mu borom wa taala te àndul li nga xamante ne moom la digle waaw loolu moom la digle moom tabaraka wa taala jottalil ko yoneen jotta wax yonentam alayhi salatu wasalaam daal di koy jottali kon gis nga hadith bi li tax ma jël fii li tax ñu jël fii mooy ne dafa conditionné affaire yi te yàgg nañ la koo wax tawaxoon nañ la ko fàttali ko ci jotaay bii ñu génn xadiis bi nga xam ne moom lañ jëkkoon a gis muy xaj ci buntu bii di xadiisu mawlaana ibnu umar taala anhuma wa ardaahuma mooy topp njiit yi moom dañ koo conditionné wa Allah loolu amul condition amul benn charte da ngay topp amul ala mooy gëmbu topp waaw sam'an wa ta'a waaw daal moom topp dégg topp la waaye rasulu rabbil alamin wa ati'u rasul sallallahu alayhi wa sallam moom itam sanan wa ta'ala amul luñ naan boo pare bu ma boo nañ seetaat déedéet waaye nag wa ulil amri minkum gaa yooyu nag dañuy seet est-ce que ñoom li ñu digle nekk na loo xamante ne nii dugg na ci ron li nga xam ne mooy li wàll ba gërëm waaye loo xamante ne même bu dee ne sax du lu du lu mais lu naqari la ci yow waaye lu metti la yonent bi alayhi salaatu wassalaam nañu dugg dégg leen leen topp kon nag waaye fa in amara bi taqwallah bu dee dafa digal ragal yàlla waadala ta mu jub kooku day am na li nga xamante ne kon mooy topp imaam bi loolu la waman kon dangay xam ne ne waman yuti amir yi ku topp sama njiit faqat ata'ani topp na mooy ci kaw njiit boobu doon digle loo xam ne man maa ko digle voilà ndax bu boobaa nekkul lu dul porte parole mooy day nekk benn lantinoor képp di di dottali li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, li nga xam ne mooy namm namm yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu moom loolu moom bu dee bi loolu la def est waaye nag ki nga xamante ne mooy ki nga xam ne mooy am euh, wizr mooy am bakkaar mooy wa in qaala bi ghayrihi fa inna alayhi min ñu gis ne kon topp njiit yi comme hadith yi fi jaar rek mooy ne dinañ leen topp de waaye nag il faut mu nekk loo xam ne nii dañ ci mën a am gërëm bu borom bi tabaaraka wa taala kanta al-imaamu al-haafizu Muslim ibnu al-Hajjaaj rahimahullahu taala moom xadiis yooyu yëpp mu ngi ko ndi kitaabul imaara fala dajalee li nga xam ne mooy xadiis yi moom nag mu ne kon mu ngi ko ndi ci kitaabul imaara baabu wujuubi taa'atil umaraa'i fii ghayri ma'siya mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Yahyaa mu ne haddathana nettali nañu Yahya ibn Yahya ñun imaamu Muslim Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali Abu Zakariya an-Naysaburi al-Minqari al-Hafiz ki nga xam ne mooy rayhanatu Naysabur rahimahullah qaala mu ne akhbarana mu ne xabaare nañu al-Mughira ibn Abdirrahman al-Hizami mu al-Mughira ibn Abdirrahman ibn Abdillah ibn Xaalid ibn Hizaam ibn Xuwaylid ibn Asad nekkoon mbokk sayyidatu Xadiija bint Xuwaylid radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha al-Qurashi moom al-Mughiira al-Asadi al-Hizaami al-Madani ndax maamam doogale di Hizaam mooy al mooy Hizaam mi nga xamante ne nii mooy baayu Hakim ibn Hizam euh, saxaaba boo bële nga xam ne sayyidatu Xadiijatu radiyallahu anha bàjjanam la a frère am bi di Hizam euh, non baayam di Hizam dafa am beneen doom mooy Hakim dafa am frère bu tudd Xaalid voilà Xaalid boobu nag moom mooy maamu al-Mughira bi rahmatullahi ala al-jamii man abi zinad moo ko jël abu zinad yi na ngasan an il a'raj mu jële ko jël a'raj na ngasan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu gis na ngasan an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ya'sini faqad 'asa Allah wa man yuti' al-amira faqad ata'ani wa man ya'si al-amira faqad 'asani kon nag taxrij baa ngi noonu mooy li nga xam ne moo jëm ci li nga xam ne mooy njàngat bu njëkk léegi nag laaj bi mooy ana lëpp ginnaaw laaj bi ginnaaw njàngat bu njëkk bi ana xadiis bi ban lëkkaale la am ba moo daal imaam al-Haafiz an-Nawawi ta'ala daal di koy indi fii ñu moom kay leer na yonent bi alayhi salaatu wassalaam buntu bii ñu nekk di wax ne waru topp imaam yi nga ñi nga xam ne ñooy wulaatul amr ñi nga xam ne ñoo yor mbiru julli ñi daal di leen jiite yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na képp ku ma topp faqat ataa Allah ku ma topp yàlla nga topp waaye képp koo xamante ne nii daf maa mooy kooku yàlla la mooy loolu moom leer benn jullit daal du ci wuute waaye nag mbir mi fa mu ne te moo gën a tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax lii comme ni ko al imaamu al haafiz al imaamu Shaafi'i borom giir mi rahimahullahu taala doon waxe nga xamante ne ni ko al imaamu Ibnu Tiin daal di jëlee di waal di koy jëlee ci gi nga xam ne mooy al imaamu al Xattaabi waaye wax jooju waxu al imaamu Shaafi'i rahimahullahu taala mu ne arab yi dañoo nekkoon ñoo xamante ne waa Quraysh dañoo nekkoon ak ñi nga xam ne ñoo ñooy arab yi rek topp ci ñoom dañoo newoon nit ñoo xam ne te waxoon nañ ko ci jotaay bii ñu génn ay façon nit lañ yoo xamante ne nii ñoom bëgguñoon ku leen jiite voilà moo taxoon ma ne la gis nga Quraysh mosoo fa woon a gis ñu naan diw mooy mooy maliku Quraysh non non non ñoom ñoom yooyu ñoom xamuñoon yooyu quoi moo tax ñoom bon dinañ léeg-léeg dinañ nii daal ak boo gisee ay kilifa la ñuy doon yoo xamante ne kilifa yu bari ñuy doganandoo waaye kenn muy wax ñépp di ci topp loolu dañ koo miinul woon en tout cas ñu bari ci ñoom am na ci arab yi ñu ko miinoon ndax ñoom Jayfar ak ñoom ñoom ñoom ibn Julaan daaw ak ñoom ñoom amoon nañu ay ñoom ay njiit woon waaye façon yii moom ak Abd ibn Julañ ba mais gaa yi ñoom ay Quraysh ak gaa yooyu ñoom yooyu miinuñu ko woon léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag daal di leen yëgal nag xamal leen di leen ñaax ne leen nag jo bu ma leen jiitalee kenn nag def mu jiitaleen na ngeen ko topp waaye même burul sama gannaaw sax ki nga xam ne moom lañ def mu jiitaleen yor mbiru jullit yi nangeen ngeen wommatu te daal di ciy topp te bu ma yónnee ay sariya képp koo xam ne moom laa def mu jiite sariya mooy xare euh, armée boo xamante ne ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam du dem na ngeen ànd ak moom na ngeen topp ci gannaawam te bana foñu naan ah waaye moom ciy diw mii lu tax mu ñuy jiite moom dañoo gën a yelloo li nga xam ne mooy njiit kon na ko waa banu Israël alayhi salaatu salaam doon def ba nga xamante ne nii ca lañ doon laaj ib'ath lana lañ waxoon benn yoon seen yonent ba naan ko ib'ath lana malikan nuqatilu fi sabilillah waaw yónnil ñu defal borom bi tabaraka wa taala daal di ñuy yónnee eh, benn ki nga xamante ne defal ñu benn buur boo xamante ne nii dañuy ànd ak moom nekk ci gannaawam di xeex bu ko defee ñuy xare ci yoonu borom bi tabaraka wa taala waaw ibas malikan nuqa pil voilà ibas nuqa pil boy voilà ñoonu yooyu <laughs> waaw nuqatil fi kon nag loolu noonu nga xam ne bañ leen mais voilà inna allah borom bi tabaraka wa qad ba'atha lakum taaluuta malika lan lañu waxoon ah waa yéena ko doon ñaan borom bi nangu na seen ñaan def na taaluut mu nga xam ne mooy seen buur gaay lan lañu wax qaalu anna yakunu lahu al-mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil-mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-maal gaay yi dañoo kaas daal di nag waa yow lan moo tax waaye kii nan lay nekk buur ci suñu kaw waaye taaluut yi lan ah Taalut nan lay nekk te moom nekkul koo xamante ne dañu koo gën a yey wa nahnu te ñun ahaqqu bil mulki minhu ñun ñoo gën a yelloo nekk buur ko moom ah waram yu tatat de xooy joxe sut ko san loo xamante ne lu yaatu min al maali ci wàllu alal kon loolu nag la yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam doon bañal quoi Quraysh ak arab yi ne leen nag miinu ngeen ko waaye képp koo xam ne moom laa def njiit ci sariya waaye képp koo xamante ne moom lañ defit mu jiite leen seen gannaaw na ngeen ko dégg te na ngeen ko topp ndax kat bu ngeen ko toppee mu ngi mel ni man ngeen man ngeen topp waaye bu ngeen ko moyee mu ngi mel ni man la topp waaye mu leeral ci riwaayatu imaamul Buxaari rahimahullahu taala kële topp boobu nag foog mu nekk ci lu neex yàlla waaye manu la tegu ci loo xam ne mooy yàlla la kon nag mu ngi noonu boo gisee nag xadiis kon gis nañ lëkkaaleem bi mooy kon mbir maa ngi noonu mooy ki xamante ni dafa am njiit boo xamante ne tera digalu ko mooy yàlla mais mu bañ ko topp parce que mooy diw parce que fee la bu dee yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam comme niñ gisoon mu ne topp leen même bu dee wa in tu'mara alaykum wa istumil alaykum abdun habashi même bu dee dañoo def mu jiite leen benn jaam boo xamante ne ni habashi la ka anna ra'sahu zabiba mel ni sax bopp bi mooy day niroog tàndarma yooyu nga xam ne ci raisin yu wow yooyee na ngeen dégg te na ngeen topp bu dee loolu lay wax koo xamante ne moom yelloowul woon ñu koy jiite ndax jaam la yelloowul woon di jiite ñu def ko mu leen di jiite waaye waxoon nañ la ci al hadiisu sayyidina Irbaad ibn Saariya foofu moom moom moo jiite moo wa in ta'ammara alaykum abdun wala fii wa in istumila lil majhul la mooy dañ koo def mu jiite leen njiit bi moo jël koo xam ne jaam la daal di def mu jiite leen sax mu ne dégg leen te topp leen waaye loolu mooy ci kitaabullah comme niñ la ko waxoon te loolu al imaamu Muslim Abul rahimahullahu taala daal dina koy solo ne na Abu Hurayra mu ne même bu dee jaam la sax boo xamante ne moo leen di teg ci li nga xamante ne mooy kitaaballah na ngeen topp te na dégg kon nag mu ngi noone kon loolu mooy li nga xam ne mooy mooy tënk bi mooy il faut mu nekk loo xamante ne nii ngërëmu borom bi tabaraka wa taala nga ci ane waaye manu la nekk loo xamante ne am mooy yàlla lay digal moo tax mu ne fële ci riwaaya al imaamul Buxaari alhamdulillah rahimahullahu taala mu ne foofu moom bés boo xamante ne wa in qi wa in qaala ghayra bu fi defee lu wuteeg lii nga xam ne moom laa wax wa in qaala bi ghayrihi fa inna alayhi minhu lu wuteeg bu ak dëgër ak ak li nga xam ne mooy ragal yàlla te mooy di taqoom digalu borom bi tabaraka wa taala tey sori cereen yi kookee mbir yëcca moom tawam lay kupp voilà kon nag mu ngi noonee te boobaa mooy yéen amatu ngeen topp goo xamante ne nii moom ngeen koy topp moom jiit njiit boobale kon nag lool la yonent bi alayhi salaatu wassalaam digal ñi nga xam ne bu du waa Quraysh kese wu arab yi mais mooy bépp peuple bépp nit boo xamante ne nii moom dafa nekk koo xam ne dafa dafa dafa dafa nekk ku réticent ci ñu koy jiite te loolu bari na wallahi tabaraka wallahi alladhi la ilaha illa hu bari na ci suñu doomi jamono ñoo xamante ni ku leen jiite lañ bañ mooy ne képp ku leen jiite mooy de quelques mois rek ñu commencé kaas ci loo xam ne teguñu ko fen ci seen bakkan képp lañ ko teg parce dañoo miinul ku leen di jiite yow moomu nag bu dee jullit nga bu dee ne koo xamante ne da ngay dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam tey doxay ndigalam yow moomu lay wax na dégg te na topp waaw kon man man ata'ani ku ma topp moom topp nga yàlla lool leer na aay yi nga xam ne gisoon nañu ko te moom la imaamul Buxaari rahimahullahu taala daal di ubbee ci buntu bi noonu la ko tuddee mooy li nga xamante ne nii te gis nañ yenn ci surah yi rahmatullahi alayhim bu imaamu muslim noonu lañ ko tuddee mooy yi boroom bi aay yu yaatu yu bari yi muy wax qul atii allah wa ar-rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin qul waxal atii allah topp leen ba Allah war rasul ak ndawam bi fa in tawallaw bu ngeen dummóoyoo moom alayhi salatu wasalaam ci topp ko fa inna allah yëg leen ne borom bi tabaraka wa taala la yuhibbul kaafiriin bëggul ñi nga xam ne ñooy suul jëf mu tegaat ci suuratu Ali Imran ba léegi mu ne wa atii'u Allah wa rasuula la'allakum turhamuun mu ne topp leen yàlla waaye topp leen ndawam bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi la'allakum turhamuun bu ko defee ñu daal di leen yërëm mu ne waxaat ci suuratu Nisaa yaa ayyuhal laziina aamanuu atii'u Allah wa atii'u rasuula wa ulil amri minkum mooy li nga xam ne moom lañ doon wax sànq laaya boobu mu ne yéen ñi gëm boroom bi tabaaraka wa ta'aala te dëggal atii'u allah topp leen borom bi tabaraka wa taala wa atii'u rasula topp leen ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa ulil amri minkum ak ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy yor ñooy yor mbiru julin ñi lool ngi nag mu ngi noon mu ne wa atii'u allah ci suratul maida wa atii'u allah wa atii'u rasul wahzaru mu ne wa atii'u allah topp leen borom bi tabaraka wa taala wa atii'u rasul ngeen topp ndawam bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi wahdaru na ngeen def attention nag ki bañ koo topp moom sama ndaw bii waaye na ngeen def attention rawatina moom mii ngeen bañ koo topp ci li muy jëli ci man ngeen bañ koo topp te lépp lu mu leen jox wa ma ataakumu rasul fa xudu la waxoon lépp loo xam ne moom la leen yonent bi alayhi salaatu wa salaam ëddil na ngeen ko topp wa ma waaye lépp lu mu leen tere fantahu na ngeen ko moytandiku kon loolu yépp mooy li nga xamante ne mooy leeral aaya yii nii waaye borom wa taala daal di waxaat ba pare ci suuratul anfaal mu ne yaa ayyuha alladina amanu atii'u allaha wa rasulahu wala tawallaw anhu wa antum tasma'un mu ne yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gëm te dëggal topp leen yàlla topp leen ndawam bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi wala tawallaw ta ngallawaay bu leen dummóoyu anhu moom bu leen ko dummóoyu bu leen dummóoyu njàngaleen ndax daraay àddina daraay li nga xamante ne mooy poñeetu àddina bu jege gii te gaaw a jeex bu mu tax ngeen dummóoyu ay ma ci tereem di jël yeneeni façon mode de vie yeneeni dundin yoo xam ne jàpp ngeen ne moo gën li nga xam ne moom laa ko tegoon bu ngeen ko defee wa antum te fekk yéen tasma'una leer na message am ak sini gi yéen mu waxaat ba léegi suuratul anfaal mu ne wa atii'ullah bim naan fattaqu mu bim naan ko moom la ubbi woon buntu saar bi mu ne mu ne yasaluunaka anil anfaal qul anfaalu lillahi wa rasuul fattaqu llaha wa aslihu zaata baynikum wa atii'u llaha wa rasuulahu in kuntum mu'miniin kon daal ci gàttal mu ne wa atii'u llaha topp leen yàlla wa rasuulahu wa ndawam bi salawaatu llahi wa salaamuhu alayhi in kuntum ndéem nekk ngeen mu'miniina way ngëm yàlla tabaaraka wa ta'aala mu waxaat ci suuratul anfaal ba léegi wa atii'u allaha wa rasuulahu wa laa tanaaza'u fatafshalu wa tadhhaba riihukum wasbiru inna allaha ma'as saabiriin yàgg nañu ko gis aaya boobu mu ne wa atii'u allah mu ne topp leen borom bi tabaraka wa taala waaye topp leen ndawam bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi moom yonent moom seen seen ndawam bi alayhi salatu wassalam mu ne nag wala tanaza'u te bu leen xëccoo mooy ñu fal kenn keneen jóge ne comme ni ñu ko gise woon ngeen fal kenn keneen ñëw mun a kon dóor leen doq keneen koo kële ndax bu ngeen ko defee di ngeen yoon njoxte di ngeen ne chec watasabari xukum bu ko defee seen doole seen ngelaw li nga xam ne ci la seen doole nekk te mooy se représenter seen doole day naan fekk daal di naaw wasbiru te ngeen muñ ca ka nga xam ne moo leen jiite yenn yi nga xam ne day jóge ci moom te neexul waaye du la xaraam ngeen muñ waaye leen di digal mu naqari ci ci yéen naqari ci bakkan ngeen def teg du leen indi ci alkanek loo xamante ne lu borom bi tabaraka wa taala tere la kon nag mu ngi noone ba borom bi tabaraka wa taala di wax ñi nga xamante ne nii mooy ci suratu nuur mu ne qul atiu allah wa atiu rasul fa in tawallaw fa innama alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum aaya bi gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna mu ne topp leen borom la allah yàlla wa atiu rasul ak ci nga xamante ne mooy ndawam bi alayhi salaatu wassalaam bés bu ngeen dum topp ko nag moom li ko war mooy mooy liñ ko chargé mooy mu jottali wa alaykum te kanta ci seen kaw yéen maa humiltum lañ leen yen mooy di ko topp topp yàlla topp ndawam bi ak topp seen njiit yi bu ngeen ko deful loolu moom taxul mu teggee ko seen loos yi te na leen ko laaj ëllëg waaw moo waxaat moom borom bi tabaaraka wa taala mu ne wa mu mu wax ci suuratu sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam yaa ayyuhal ladiina aamanu atii'u llaha wa atii'u rasuula wa laa tubtiluu a'maalakum mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla atii'u llaha topp leen yàlla wa atii'u rasuula ngeen topp ndawam bi alayhi salaatu wassalaam wa laa tubtiluu a'maalakum te bu leen yàq seen jëf yi mooy lan ci bañ koo topp ku ko topp lépp loo jëfoon màbb na kon nag mu ngi noonu le moo tax wan mu ne képp koo xam ne toppoo sa ba njiit wa mooy da faatu sa amoo ak bay'a yow kooku moom yow dee nga deewinu li nga xam ne mooy jaahiliya loolu la tekkiwul ne waa ji la déedéet jullit la waaye mooy dee na façon deewin yi nga xam ne borom bi waxu ko woon mu deewe noonu ndax borom bi nam ñu waxe woon ñu faatoo mooy wala tamutunna illaa wa antum muslimun ngal la waay wala tamutunna ngal la waay bu kenn ci yéen di faatu illaa lulul ba muy bër woo xam di génn ba moom wa antum fekk yéen muslimun ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen a nekkoon ñu wommatul borom bi tabaraka wa taala te wommatul yàlla mooy topp yàlla wommatul yàlla mooy topp ndawam bi alayhi salatu wassalam wommatul yàlla mooy topp ñi nga xam ne ñooy njiit yi fekk li leen di digal du mooy yàlla kon nag mu ngi noo ne kon mu ne walaa tubtilu kon bu leen ngalla waay bu leen yàq amalakum seen jëf yi kon mu ngi noo ne mu wax ci suratu taghabun wa fa in tawallaw fa in tawallawtu fa in tawallaw fa in tawallaytum fa innama ala rasulina albalaagul mubiin mu ne topp leen yàlla topp ndawam bi alayhi salaatu wassalaam bu ngeen du mooyoo nag sama ndaw bi mooy mooy maa xumbi la bële moom niñ ko chargé leen rek la mooy jottali gi nga xam ne mooy gu leer gi tamat kon nag mu ngi noonee mun daal mu ngi noonu kon nag mu ne kon loolu nag lay fàttali nii léegi nag mu teg ci wa man asaa amiiri faqad asaa wa man ataa amir al amir wa man yuti al amir faqad ataani képp ku topp njiit bi nga xam ne maa leen ne ngeen topp ko mooy man nga topp waaye wa man asaa al amir képp ko wax wa man wa man yaasi al amir faqad asaani kon mbir maa ngi noonu kon leer na kon nag mu ngi noonu kon nag samaan wa taa ya ummata muhammadin salawatullahi wa salaamuhu alayhi gaa yi nga xam ne nag ñoo la fii gëm loolu wuteeg lii ñoom seen xam nga lan lañ bëgg nga topp leen ñoom képp ku la ne bul topp yàlla bul topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la bëgg mooy nga topp ko boo seetloo moom danaan ba baleen alxuraan baleen sunna waaye jàpp leen ci li nga xam ne man moom laa jàpp ne moo dox mooy suñu xalaat yi maam wala xalaat yi nga xam ne ñoom la ñu ñoom Montesquieu daal di xalaat tal ñu tudde ko démocratie loolu mooy topp leen ko looy mooy balentee ngeen topp ma te bu ma ñëwee maay nekk seen njiit te bu ma nekkee njiit vous savez que nag ab réew mënu la dox lu dul mu am ay normes yoo xamante ne ab société dañ koo teg nit ñi di dégg topp te pourtant loolu la bañaloon loolu la la bañaloon fee kon yooyu yëpp ay caaxaan la kon nag mbir mi mu ngi noonu te bàyyi li nga xam ne mooy esprit révolutionnaire yi nga xam ne moom la gaa yi di déema dugal ci boppu jullit ñi nga xamante ne nii comme niñ la ko waxoon ba ñuy gis hadith bi nga xam ne mooy cinquante deux bi te ñu ne la woon hadith cinquante et un bi ñu gisoon muy Ibn Mas'ud biñ fàttali léegi bi ñuy tàmbali jotaay bi foofu waxoon nañ fi ne la te cinquante deux ba bañ ko boolee ñoom ñaar demal ci réew yi nga xam ne réewu jullit ñi ñoo def nee nañ ay révolution ay deux mille neuf deux mille dix jële ko fa newoon ak ay armes est-ce que réew yooyu ñu ngi dox seetal Libya ba ñii may waxe gaw ñaari état moo fa am ñuy te seen bopp ñaata bakkana faatu ñooñu xam nga ne al euh, Muammar al-Qaddafi rahimahullahu taala moo gënoon ci ñoom waaye gisaatal li nga xamante ne nii mooy mooy mooy kii Euh, ki nga xam ne Égypte même chose ak ki nga xamante ne nii mooy Libya wax nañ ko sànq waaye Tunis Tunisie mais pare foofu moom moom hadis wala haraj wallah kon nag ñu yem noonu ci jotaay bi di ñëw taala kon daal di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu may ñu li nga xam ne mooy samaan wa toa ñu nekk ñoo xamante ne nii dañuy nangoo dégg digal tey nangoo doxe li nga xamante ni mooy ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak nga xam ne ñoom la ñoo jiite mbiru julli ñi fekk loolee seen ndigal loolee xadu nekk loo xam ne mooy yàlla la kama amara bihi nabiyuna alayhi salaatu wassalaam comme nim ñu ko digale suñu yonent alayhi wassalaam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina